ak yu mel noonu shérif bu dee waa ji ndaw si shérif la ab sharifa la ah moom warula liggéey nangam ak nangam ak nangam wala boog non loolu ci zakat bi la doon wax zakat wax ne boo am na nu muy demee bañ war a jox zakat euh, waa ahlu bay loolu la doon wax ne loolu moom amul loo xam ne na saa saam dane lii aw saaxul naas la loolu manu la nekk mais tamit doon la wax tamit ci sharifa gii ñi nga xam ne dañ naan voilà ñooñu dañ leen di bàyyi noonu waruñoo liggéey dañ leen war a utal lépp que loolu noonu noonu déedéet waaw sayyidatu Fatima ngi moo mooy seen maam sax waaw radiyallahu anha ta yoneen salaam moo ko saxal ci muy liggéeyal boroom këram ak tamit jigéenu euh, saxaaba yëpp noonu lañ doon def waxu nañ la sayyidatu Asma mais fu sori la doon dem di di di di di uti ndox waaw bu benn bis yoneen saa salaam bi mu ko séenee mu sonn mu ko moom asma kaay yëg ci gëléem gi <laughs> nee na ma ma am kersa quoi ma yooyu baax na <laughs> waaw loolu loolu lañ doon def ñoom ñëpp ci yem nag ñoom ñëpp loolu lañ doon def moo tax loolu ay nekk fi naan non loolu loolu mooy li nga xam ne loolu la yonent saa salaam yare woon ay doom ay soxnaam fan la kon ñun du ñoo ko doon liggéeyal ñoo doon liggéeyal kër gi bi waaw léegi nag ku am possibilité ut kee koo xam ne moom day jàpp ci liggéey bi loolu lu baax la ndax loolu bu doon lu xaraam la ñoom Seydina euh, Ali radiyallahu anhu quand même du ko laaj Sayyidatu Fatima du laaj loolu bu doon ne loolu daa xaraam mais dañ laa bëgg wax ne bu ko defub règle ba tax yàq sëy yu bari yow gannaan da ngay jàngale mel ni loolu ab charte la ci sëy bi foog nga utal sa soxla si bon wala ku koy liggéeyal loolu moo taxawut fen waxoolu am léegi nag femme bi jàpp loolu dégg yow ustaas bi nga wax ko ab sëyam tas ci loolu loo xamante ne yow sa waxi caaxaan ngay wax léegi dama lay laaj sayyidatu Fatima mii bu doon loolu la kon radiyallahu anha yoneen saa sam doona say naali e eh, yow utal ko par force waaw loolu waxi caaxaan la wallahu ta'ala a'lam leneen lees ci jànge mooy eh, eh, mooy bi yittewoo quand même mooy ñu sonn ñi ci kaw suuf ci àddina béeg yooyu quand même yeneen saa salaam bi ko alal ju mel noonu dikkalee li mu njëkk nga xalaat parce que yooyu saa saa quand même xamoon nañ ni mu demee c'était pas l'opulence ah ah non Sayyidatu Aisha radiyallahu anha nee na dañ doon toog ñett ci du fa takk kenn du fa taal parce taal li togg amuñu lu ñu togg ñu ne ko mais mais mais kon lu ngeen doon def mu ne illal aswadaan ñaari ñuul yi ndox ak tàndarma lañu doon lekk te tàndarma yi bariwul woon de non bu kenn yaakaar ne instant bii ni nga jàpp Medina boo demee gis ajwa gi bari nii nangam non ñoom bari la wuñu woon de way waxoon naa la bi Seydina Abu Hurayra radiyallahu ñëw laaj ñu ne ko ah lii mu jël ay tàndarma nekk ñaari tàndarma la la jox Seydina Abu Hurayra lekk benn denc benn mu ne ko Abu Hurayra mu seetlu ko ne ko lu tax nga denc benn ma naan ko parce euh, bii dama koo lekk beneen bi dama koy denc ngir sama yaay quoi moom itam amul lum lekk yeneen saa saa ne ko lekkal moom it dinaa ko jox ñaar yow ñaari tàndal ngay lekk naan ndox mu ci jour pour journée bi yëpp kii waaw gone boo bi jox mu yuuxu la xamal la te seen ñii la yeneen saa salaam këram noonu doon dunde da doon xiir di takk biir bi ci ay xeer ngir bañ a daanu waaw <laughs> keroog xandaf wax yow kon yooyu yëpp nga gis ñoom niñ doon dunde malgré loolu bi mu amee alal ju ñëw neewul ah sa affaire baax na li mu njëkk xalaat mooy ñoo xam ne ñoo gën a dane ñoom ñoo gën a sonn muy waa ahlu suffa ñii di fanaan ci jàkka ji ci suuf ginnaaw angaar bi fee nekk way ñàkk jullit ñi nga xam ne dañoo bàyyi lépp ngir l'islam waaw bàyyi seen lépp ngir l'islam yonent saa salaam ñooñ la jëkk geestu ñoom la teg priorité que ay doomi boppam ak ñi nga xam ne ñoo ko gën a jege waaw moom sax mu bàyyi boppam fay jublu ci ñoom waaw loo waaye am na leneen loo xamante ne nii des koy jange ci xadiis bii nga xam ne xadiis bu màgg la Euh, mooy euh, li nga xamante ne moom la yonent bi saa salaam am na loo xam dañ ko fàtte mooy waa ne <laughs> waa ban lien moo am entre yonent saa salaam quand même dañ koo laaj ñoo xam ne ñu leen ñu jàppale ñi ci liggéey quoi ci liggéeyu kër gi Seydina Ali nee na man moom damaa baaga baaga baag ba sama dënd bi di metti uti ndox ba sama bët dënd bi di metti Seydina Fatima man moom yonent saa salaam damaa dëbb dëbb dëbb ba sama loxo yaa ngi dafa futt yi dagg yi def lu nekk yooyu saa salaam nekk est-ce que du ma leen leen wax lu gën li ngeen di laaj léegi daal yi nee na ma wax wax wax wax waaw mu ne waaw léegi nag mu ne ko léegi bu ngeen ñëwee bay tëddi fa kabdira salaasan wa salaasin mais kabbar ne nee na allah akbar 33 fois subhanallah sabbiha subhanallah 33 alhamdulillah 33 fa hada xayrun lakuma min xaadim loolu moo leen gënal ñu leen di utal ku leen di liggéeyal ab boon wala ab booy wala <laughs> mbindaan waaw léegi ba waaw mais attends mais kaddu yii nii nii nii nii ban lien la am ak bu metti boo xam nga moom ngay jànkaaru moom ngay eh, eh, moom ngay eh, nga nekke léegi yow ak kàddu yi nii <laughs> ku mel ne al imaam ibnu Taymiyya rahimahullah dana yii nii moom boo ci jàppee day tax ma ne coono yooyu yëpp du ci am voilà <laughs> waaw coono yooyu moom du ci am moom waaw yooyu moo ci daatul am borom bi ci mbaaxam ak kaddu yu tedd yi ci la lay teggale loolu waaw ci la lay teggile li nga xamante ne mooy loole waaw euh, waaye imaam al-Hafiz dane bon amaana loolu amana du du ne day teggi coono bi coono bi dina fi nekk de waaye da koy woyofal quoi <laughs> waaw mais boo seetlee wax yi sorewuñu voilà sorewuñu euh, euh, wax yi sorewuñu mooy quand même daa nekk ay kàddu yoo xam ne boo ci nekkee xam nga Yonent bi sallallahu alayhi wax ne man meluma ni yéen waaw inni abitu inda rabbi fa yat'am fa yut'imuni wa wax ne bi nga xam ne ci lay def wisaal hein euh, di woor bu dog jotee mu continuer hein saaba yi di jéem a def ni moom mu ne déet bu leen def noonu ñu ne ko mais saa sam yow tuwaasil yow da ngay def lii nga bu ñu ko def mu ne man dama meluma ni kenn ci yéen man damay fanaan fa sama borom mu may leel di ma nàndal waaw loolu nag gisoon nañ yenn borom xam-xam dañ ne loolu nag mooy ci turu yàlla yeeg ak tajalliyaat yi ko boroom bi di feeñoog ak tamit géejim koy dugal la c'est pas loo xam ne ak lekk ak naan loo xam ne day taxaw lool bu ko amee day taxaw place u lekk ak naan ci moom am na xam ne loolu lañ waxoon waaw bu dee côté boobu it man nañ ne ah xanaa ci côté boobu que ne subhanallah yi ak yooyu mooy coono googu noonu nga xam ne mooy dal nit ki boroom bi ci barket yooyu ak tur yu mag yooyee ak gëneelam max da ko ciy woyofal voilà da ko ciy woyofal lool waaw kon nag loolu la waaw waaw moom la imaam Ibn Taymiyya di wax ne coono bi lay dindi imaam al-Hafiz nag ne ah wala yata'ayyanu rafa ta'aba bal yahtamilu an yakuna man waajaba alayhi la yatadarrar bi kasratil amal wala yashuqqa alayhi walaw hasala ta'ab wallahu a'lam mu ne ah waaye loolu daa mel ni am na lees ci seet loolu que ne lool du ràññeekul ne day yëkkati coono complètement kaddu yi waaye li muy yenu amaana mooy que ni ku ci sax mooy yow liggéey bi lu mu mënatee méttee baree baree bari dootoo ci lorooti te du tarati ci yow waaw ah, xam nga loolu tamit mooy lu am solo la. mooy di tudd turu yàlla booy liggéey ak yenn yi nga xam ne surtout liggéey bu metti da koy apaiser da koy woyofal lool moom moom fee te boo fàttale ko xam nga euh, keroog xandax bi ñuy gas yeneen saa saa naan allahumma lawla anta lahtada mahtadaynaa wala tasaddaqnaa lool laa lool baati si kar la wala salaynaa fa anzilan sakinatan alaynaa lool da doon gën a woyofal liggéey bi te tamit mooy ñi mel noonu Euh, boo ci nekkee moom ci lay gën a mooy gis mettit bi di jàll ak ak taraayu liggéey beeg yooyu ak temps bi waaw sikkar yooyu boo ci newee mbir mi buy jeex sax doo ko yëg waaw ndax da nekk ci beneen xaal quoi waaw loolu tamit lu am am solo la ci wàllu sikkar bi li tax yoneen saa salaam jox leen ko te tamit day taxaw palaasu li nga xamante ne nii mooy la nga soxla woon aajo woo keneen koo xam ne moo lay dimbali yow loolu borom bi da lay jaare lii doy la mu doy loola. loo xamante ne nii di nga ci mën a def li na bëggoon même bu dee ne dinaa bëgg teg ak mettit waaye loolu da koy teggi bi ibnihi tabaraka wa taala loolu insha allah mooy lëkkaale bi am diggante bi am na yeneen wax nag li ci boroom xam-xam yi di wax wallahu taala alam léegi yeneen loo xamante ni tamit luñ ciy jàng la euh, mooy kene euh, sayyidina ali radiyallahu anhu mooy euh, baax na léeg-léeg jàngalekat bi di jàngale loo xam ne mooy surtout jamono yi nga xam ne leen saa saa mooy référence voilà loolu c'est ça loo xam ne du ne ah lii kat sama affaire famille la woon kon loolu duma ko jàngale ci mbir yoneen saa sam déedéet sahaaba yi radiyallahu anhum bokk na ci li borom bi tax tànn leen mooy ñoom bokkuñu woon façon xalaat yi ñooy amuñu ko waaw amul ne waaw man am na lu ma defoon loo xam ne xaw naa ki yoneen saa salam waxoon ma ci loo xam ne ah amaana taalibe jàpp ne correction la kon loolu naa ko nëbbu mukk laa wax gis nga ibnu amra ba muy nettali eh, eh, mooy liñ doon wax sànq bi ko yoneen saa sam naan ko wooral eh, ñetti fan ci weer wi mu naan mën naa lu loolu di wax di wax di wax di wax di wax mais loolu da koo nettali te mbiru boppam la woon te ci boppam moom fi mu tàmbalee mooy soxna la amoon di woor bëccëg yi di di julli guddi yi yooyu yëpp da koo nettali Seydina Ibn Umar ba mu amee soxnaam fase ko radiyallahu anhu Seydina Omar ñëw wax ko yeneen saa sa yeneen saa mer mais da koo nettali nekkul na daa ñëw di nëbb affaire yooyu non non waaw Seydina Abul Yasar ma nga xamante ni nii moom moom bokk na ci ñu nettali nettalem boobu waaw <laughs> bu siiw boobu <laughs> kon loolu lépp daa nekk loo xam ne ñoom noonu lañ meloon waaw mooy cadre xam-xam. amul ay bon lii man loo man lii duma ko wax lii c'est que bu dee ne am na njàngat yu ci mën a jóge waaw mais ñun nag malheureusement léegi eh, tendance bi nga xam ne moo am ci ñenn ñi nga xam ne dañuy wootewu naan dañoo xam te xamuñu dara wala ay sëriñ lañu mooy ñoom seen expérience bopp bi nga xam ne jariñul nit ñi dara ñoom ñoom ñu bañoon ko wax moo gënoon ñu koy wax waaw waaw di nettal ñoom daal jataay bi bu ñu fi newee daanaka seen mbiru bopp kese waaw ba ma nekkee fee àndoon naag diw benn bés sam papa ne ko xaaw nangam ak nangam te loolu amul benn njariñ quoi lu dul rek muy wane ne moom moom moom moom bërëb mooy makaana gam am ca baayam ak baayam doon na ko yónni muy waxtaan ak moom ay nangam ak nangam di ko doxloo service ngir gaa yi gën a dagg ci moom ci yoo xamante ne amul benn njariñ quoi boo dundee ba dee masoo ko dégg daanaka moom dalay yokk sax alors que boo ko déggee dalay tardeel waaw loolu nag moom moom moom calamité la boo xam ne daa xew ñoo xamante ne nii lépp dañ koy centré seen bopp waaw mais ñoom ñoom ñoom daal ñoo nekk point central lu mbir yi alors que duñu ci dara wal iyaadu billah affaire bi lay am solo mooy jàngale njàngale ñooy saasam Seydina Ali sax mu nettali li du boppam la doon nettali te moom mooy ki mu doon waaw mbiru yonent bi saasam jàngale yonent saasam boo xam ne moom la jàngale pour nit ki buy dëdd buy dëdd kaddu wax voilà booy tëdd moo tax imaamu al-Bukhari rahimahullah kitaabu da'waat baabu takbiir wa tasbiih inda al-manaam yeneen saa saam ne idaa awaytumaa ilaa firaashikumaa aw axadtumaa madaaji'akumaa fa kabbiraa mu wax leen ko ngir taalibe yi jàpp loolu tamit di doxe loolu waaw di doxe tamit loolu nga xam ne yeneen saa salaam moo ko jàngale waaw. Abdullah kon loolu dafa am solo quoi. nañ ci bàyyi xel waaw mooy moo tax yooyu saa salaam kuñ la naan gars yi moom de toute façon nit léegi moom seen wax yi teguwul waaw yi nga xamante ne vie privée dafa nekk loo xam ne lu ñu xam la waaw waaw alors que ñi ñi fi wax yépp koo fi tudd vie privée tuuti gars yi ne saa yi amulub taal yi parce que ah daa matul lam doon rek wala yéen a dara waaw soit moom matul royukaay wala yéen ñiy wax yéen a xamul dara rek ah, li ngeen di wax mooy yéen a xamul kon nag loolu lu ama am solo la quoi waaye it li nga xamante ne dañ ko ci jàng mooy li taalibe yi laaj yenn yi ne Ibn Abi Layla yenn Abdallah ibn ibn Kawala voilà mi nga xam moom lañ la wax naan mooy waajooñ nga xam ne moom ay laaj yu difficile ay di da koo manoon quoi ba <laughs> laaj benn Seydina Ali radiyallahu anhu ne ko yow ne ko yow bari nga loo may laaj ay laaj yi laaj laaju kii waaw ne ko même Siffin bàyyi ma ko mooy Ibn Abi Layla moom dana am yenn wi ñeneen loolu day wane ne ñu baree ko laaj loolu dañ ci wane ne mooy taalibe yi tamit am nañu droit bu dee ne nit ki euh, sëriñ bi daa wax loo xam ne lu jooyu la ñu am benn lënt lënt ñu laaj ko moo tax ñu ne ko walaa laylata Siffin waaw hmm? même guddik Siffin mu ne walaa laylata Siffin voilà même boobu bàyyiwuma ko ngir dellu li ñu tàmbali woon muy constance boobu nga xam ne moom la am ci jàngaleem yonent bi alayhi salaatu wassalaam euh, euh, mu ngi noonu quoi voilà hadith bi nag imaam al mu ngi naan Seydina Abu Hurayra parce que bokk na ci ñu soloo nettali bi euh, nettali Seydina Ali bi radiyallahu anhu moom it soloo na ko nettali na ko soo ko foofu da cee yokk beneen yokk beneen ñaan parce que boora imam alhamd na hajar ne faida zada abu hurayrata radiyallahu anhu fi hadhihi al-qissa ma'a dhikri al-ma'thur du'aan akhar wa lafdhuhu 'inda at-tabari fi tahdhibihi min tariq al-a'mash an abi salih anhu voilà mu ne sayyidina abu hurayra yokku na nag radiyallahu anhu ci nettali bii ginnaaw bi nga xam ne mooy sikkar gi mooy subhaanallah alhamdulillah allahu akbar yooyu ginnaaw yooyu kaddu yokku na ci mu ne te kaddu ya ci yokku ñaan geneen ñaan ñeneen saa saa ko cee boole boo xamante ne boo demee ci ak xobar yi mu nga fa ci tahzibam bi ci yoonu al A'mash mu jëla ko ci Abu Salih di Zakwan as-Samman az-Zayyat euh, euh, borom import export rahmatullah alayhima mu ne jaat foofu sayyidatu euh, mu ne jaat Fatimatu ila nabi sallallahu alayhi wasallam tas'aluhu tas'aluhu xaadiman fa qaala alaa adulluka alaa maa huwa xayrun min xaadimin mu ne sayyidatu Fatima radiyallahu anha dafa dikkal yeneen saa sam doon ko laaj euh, bu ko mënoon a utal ku koy liggéeyal jàppal ci liggéey bi yeneen saa sam ne ko ndax duma la tegtal lu gën loolu lool tamit bala ma ko fàtte mooy nit bu laajee dara yow boroom xam-xam bi wala kilifa gi am lu la laaj nga gis ne moom li mu laaj am na lu gën loolu bu ko nayee li gën proposer ko li gën ne ko est-ce que amul lu gën lii est-ce que duma la proposer lu gën lii nga may laaj waaw te loolu it mooy taalibe bi bu ko sëriñ bi waxee lu gën loolu na jàpp ca lu gën bu mu ne ah man nag malgré loolu man daal la lii ma gënal ko ah waaw boo tax Sayyidul Fatima radiyallahu anha neewul ah yeneen saa ah, de baax na waaye boo ma mënee daal li ma la laajoon daal xam naa loolu it déedéet bi nit tamit da ngay am xel quoi <laughs> waaw <laughs> bëgg ngarale déedéet mooy bàyyi loolu parce que yeneen saa salaam bëggalu leen lu dul li mu bëggal boppam. waaw te yeneen saa salaam mooy moom këram ñoom ñoo doon liggéey noonu amul woon ñeneen ñoo xamante ne dañ doon ñëw ab boon bu fa ne woon da ko jàppale yooyu voilà soxnaan yi ñoo doon def liggéey yi léegi te loolu mooy euh, euh, euh, li nga xam ne moom la gërëmal boppam moo tax ba ko Seydina yeneen saa salaam bañ ko tànn looy ngir mu nekk yeneen ak buur wala mu nekk jaam ak yeneent mu ne Seydina Jibril def ko siiñ te loolu la doon tànn. mu nekk jaam ak yonent te loolu la gërëmal li nga xam ne mooy njabootam kon bu boobaa it yow buñ la nee lu gën loolu est-ce que du ma la proposer lu gën loolu bu fi nekk naan ah man bàyyi ma ci lële rek quoi déedéet kon Seydina Abu Hurayra liñ doon wax sànk buñ ñëwaatee ndax lii dañ ko doon bañ a fàtte mu ne Sayyidatu Fatima bi ñëwee di laaj yonent sallallahu alayhi wasallam yonent sallallahu alayhi ko ala adulluka ala ma huwa khayrun min xaadim ndax la tegtal lu gën ci li may laaj ci ku lay liggéeyal mu wax ko da ngay sàbbal mooy 33 yeeg yooyu mu ne fa zakarahu wa zaada mu yokku wa taqulina ne ko da ngay waxaale ne ko allahumma rabbis sama allahumma rabbas samawati sab'a wa rabbal arshil azim rabbana wa rabb kulli shay munzila tawrati wal injili waz zaburi wal furqan a'udhu bika min sharri kulli dhi sharr wa min sharri kulli dabbatin anta axidun bi nasiyatiha anta al-awwalu falaysa qablaka shay wa anta al-aaxiru falaysa ba'daka shay wa anta az-zaahiru falaysa fawqaka shay wa anta al-baatinu falaysa duunaka shay iqdi anni ad-dayna wa aghnini min al-faqr voilà mu ne lii la ci yokk allahumma isa borom rabba samawati sama juróom ñaari asamaan wa al ard rabba samawati sama wa rabbil arsh al azim gu màgg gi rabbana yaay suñu borom wa rabba kulli shay yaay boromul lépp waaw waaw yow munziru tawra yaay munziru tawra tawra comme loolu yow mi xam ne yaay ki wàcce tawra wal injil ak téere mooy gën a màgg linjil wa zabur ak zabur wal furqan al qur'an gi tàqal diggante Euh, euh, dëgg ak li nga xam ne mooy la ko sori voilà voilà loolu mu ne léegi nag a'udhu bika min sharri kulli dhi shar maa ngi ñëw ci yow di muslu ngir nga musal ma ci euh, mbonuk lépp boroom mbon ak bépp loo xam ne min sharri kulli dabba ak mbonuk bépp loo xam ne luy dëkkat la anta aaxilum yow yaay li jàpp bi naasiyatiha ci ab jubbam antal awwal yaa jiitu fa laysa qablaka shay amul lu la jiitu waaw mooy yàlla amul yàlla bu ko jiitu wantal aaxir yaay ci mujj fa laysa ba'daka shay waaw mooy ginnaaw yow leneen amut waaw wantal baatin yaay ci nëbbu fa laysa dunaka shay waaw mooy ginnaaw yàlla amul leneen waaw fa laysa wa anta zaahir yaay ci feeñ bokk loolu dama ko suti yaay ci feeñ fa laysa fawqaka newul ci sa kaw shay'un dara wa baatin yaay ci Euh, nëbbu falaysa dunaka shay ah après yow dara amul iqdi yàlla nag ñu loolu day wane ne borom bi amul bërëb parce que lii nii moom ñaan gi bokk na yi gën a wane li nga xam ne moom la waalu sunna di wax wal jamaa radiyallahu anhum que ne borom bi nekkul ci bërëb voilà nekkul ci bërëb parce que lii moom ku nekk ci bërëb lii day dàq ak nekk bërëb voilà mu ne wa anta mu ne léegi nag iqdi yal nag ñu fa fajal an nii yal nag ma fajal wëlif ma adday na bor wa aghni nii nga nga woomal ma min al faxri ci li nga xam ne mooy ak ñàkk mu ne lii wa qad akhrajahu muslim al imam al hafiz hajar mu ne al imam muslim soloo na ko min tariq suhayl ibn abi salih an abihi lakin farraqahu hadithayn mu ne moom imam muslim soloo na ko ci yoonu suhayl ibn abi salih mu jël ko ci baayam di zakwaan waaye danee na da koo tàqali def ko ñaari xadis mu ne wax rajahu Tirmidhi al imam Abu Isa at-Tirmidhi net euh, solo na ko min tariq al-A'mash ci yoonu al-A'mash lakin waaye fa ikhtasara ala dhikri thani dafa yem rek ci euh, ñaareelu euh, sikkar bi wala yadhkur tasbih wa ma ma kon loolu lu am solo la walillahi alhamdu wal minna ah hadis bi nag ah, am na leneen loo xam ne imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax na ko eh, ne eh, lii nii mu ne qaala wa qaala Iyaad <laughs> mu ne al imaam al qaadi Iyaad nee na jaa'at dikk na an nabi rahimahullah jëlee ci ren sallallahu alayhi wa sallam azkaar ay ay ay ay sikkar inda naw mi yoo xam ne fa booy nelaw muxtalifa yu wute te ñun kenn doon nañu ko laaj bunte yiñ ci gis aadaabul euh, naw mi wal irtijaa foofu ak tamit bi mujj woon gis ak bunt yiñ fi gis yépp di wax ci wàllu wi ak yi ñu nekk ay xadiis ay ñaan ay sikkar yu bari soo xam ne booy nelaw bi xasabil axwaali wal ashxaas wal awqaat wa fi kullin fadl waaw mu ne selon nag xaal yi ak tamit nit ñi ak tamit waxtu yi mu ne bu ci nekk nag am na ngëneel waaw léegi mu ne qaala ibnu Battaal al imaam na rahimahullah wa fii nekk na ci hadiis bi hujja lay liman faddala al faqra ala al ki nga xam ne da ne ñàkk moo gën oomal koomal waay li qawlihi ndax lan li yonent saa saa wax eh, Seydina Ali ak soxnaam radiyallahu anhuma alaa adullukum alaa maa huwa xayrun lakuma ndax duma leen tegtal lu gën. min xaadim lu gën euh, euh, euh, liggéeykat bi ngeen may laaj fa pare mu xamal leen sikkar bi mu ne falaw kaana al ghina bu doon nekk koom richesse afdal moo gën min al faqri te ñàkk la atahuma xaadim konoonte kon dina leen jox ku koy leen jox ku leen di liggéeyal waaw ba pare xamal leen wa allamahuma mu xamal leen az-zikra euh, ñaan gi sikkar gi falamma mana'ahuma al-xaadim ba nga xam ne nag ci leen tere utal leen ku leen di liggéeyal wa qasarahuma mu mu mu yem ak ñoom ala zikri ci tuddu gi ci ci sikkar gi kese alima ci la ñuy xamee ne annahu innama ixtaara lahuma al-afdal inda Allah da leen a tànnal la gën fa yàlla mooy ñàkk. al-imaam al-haafiz nag qultu mu ne wa haaza innamaa yatimmu an law kaana indahu sallallahu alayhi wa sallam min al-xuddaami fadla mu ne lii imaam Ibn Battal doon nañ ko mën a dégg rahimahullah wax bu doon ne yeneen saa sam daa defe jaam yooyu ko dikkal ñu ko joxoon daa am lu ci des wa qad sarraha fi al-xabari annahu kaana muhtaajan ila bay'i dhalika ar-raqiq li nafaqatihi ala ahli sufa comme ni nga gisoon ko ci riwaaya yi bii weesu mu ne mais loolu doon nañ ko ma mais yeneen saa mbir mi da dul loolu mooy lii nii da koo woon ngir jaay leen dépensé ko ci wàllu sufa ñi nga am wax xiif bu doon ne des na waaw kay mu jox leen ci waaw kon loolu la wamin samma moo tax mu ne foofa foobee nag xaala la wax Iyaad al imaam al qaadi Iyaad bi mu nettalee waxu imaam Ibn Battaal bii ne moo laa wajha la non ci la waxe moom al qaadi Iyaad rahimahullah ne laa wajha boog amul ak euh, wàll min liman istadalla ci képp koo xam ne mu ngi tegtaloo bi bihi ci hadis bi ala anna al faqiir afdal min al ghani kene ki nga xam ne mooy ki ñàkk moo gën ki woomal wa qad ikhtalifa fi eh, ma'na al xayriya ndax wute nañ ci ndax du ma leen tegtal lu gën wute nañ ci lan lañ ci jublu fil xabari mu ne fi al imam al qadi iyad rahimahullah ne zahiru annahu arada an yu'allimahuma anna amal al akhir afdal min al min umur ad dunya ala kulli hal wa innama iqtasara ala dhalika lima lam yumkinhu i'ta al khadim i'taa'ul xaadim thumma 'allamahuma id faatahuma ma talabaahu dhikran yahsulu lahuma ajran afdala mimma sa'alahu mu ne loolu kon li feeñ mooy da leen a xamal rek ne jëf yi nga xam ne ñooy jëfi àllaxira ñoo gën yu àddina yi ak lu man di doon ci biiru àddina yëpp waxoon nañ la yoone saa saa ci bopp waxoon na bërëb ba nit ki di teg yaram ca àll ca àddel àjjana moo gën àddina ak li ci biir voilà kon mel noonu rek la ngir wan ko mbiru àddina yi moom jëfu àllaaxira yi ñoo gën yu àddina yi mbiru àddina yëpp waaw ci xaal bu mu man nekk léegi rek dafa sauf que daa yem ci wax leen ñaan bi kese joxu leen xaadim parce que da koo amul woon ñi mu yoroon lool c'était pour pour pour waa ahlu sufa loolu kese la <laughs> waaw comme que loolu moom jaam yi mënuñu cee am léegi mu jox leen loo xamante ne nii lu man di demee mooy tudd yàlla moom moo gën lépp moo gën li nga xam ne mooy bu buñ leen joxoon ab ku leen di liggéeyal kese te joxuñ leen woon lii waaw kon loolu la ko quoi hein euh, euh, wallahu taala alam waaw kon nag mu ngi noonu muy ñaan goo xam ne dama am solo la da nga ci am nafu dunya wala axira am ci li ëpp loolu lépp mooy ngërëmu borom bi tabaraka wa Eh, wallahu taala alam moo tax al kiine boo gisee nag eh, ku ko doon wax al imaam al xaafiz mu ngi naan imaam al qurtubi rahimahullah da doon wax ne boo gisee non al muhallab al muhallab al muhallab mu ne wa qaala al muhallab alima sallallahu alayhi wa sallam allama sallallahu alayhi wa sallam ibnatahu radiyallahu anha min adh-dhikri ma huwa aktharu ma huwa aktharu naf'an laha fil aaxira wa aathara ahla as-suffa li annahum kaanu waqafu anfusahum li samaa'i al-ilmi wa dabti as-sunna ala shibaa'i butuunihim laa yarghabuuna fi kasbi maalin wala fi 'iyaalin walaakinnahum ishtaraw anfusahum min allahi bil-quuti wa yu'khadhu minhu taqdiimu talabati al-'ilmi ala ghayrihim fi al-khumusi wa fiihi maa kaana alayhi as-salafu as-saalih min shadhafi al-'ayshi wa qillati ash-shay'i wa shiddati al-haal wa anna allaha hamaahum ad-dunyaa ma'a imkaani dhaalika siyaanatan lahum min taba'aatihaa wa tilka sunnatu aktharul sunnatu aktharil anbiyaa'i wal awliyaa'i alayhimu salaatu wassalaam mu ne al-Muhallab rahimahullah nee na yeneen saa sam dafa xamal doomam ji di sayyidatu Fatima radiyallahu anha ci ñaan gi ci kar gi loo xam ne mu ëpp njariñ ngir moom ci alaaxira ba pare mu ëppal privilégié waa ahlu suffa muy way ñàkk jullit ñooñ ndax ñoom dañoo téye seen bopp ngir di takk xam-xamu yonent saa salaam takk sunnaay yonent bi saa saam alquran ak sunna ci kaw xiif comme li Seydina Abu Hurayra waxoon waaw xiif seen biir yi di xiif te nekkuñu di xemmeem uti alal wala toppatoo seeni ay ay njaboot bu ñuy am di ko toppatoo déedéet waaw moo tax moom daa privilégié woon nekkoon célibataire ngir di man a takk bañ a liggéey yooyu yépp ngir di mën a takk daay di xiif ngir mën a takk xam-xam yonent saa moo tax gis nga li ko boroom bi fay. voilà mu ne nag loolu nag dañ ciy jëlee te kon ñi nga xam ne ñooy sax kotu xam-xam yi ñooñ la ñu war a féetale kaw ci xumus yi buñ koy séddale imaam bi mu ne tamit dañ ciy jànge ci hadis bii li nga xam ne salafu salih radiyallahu anhum ci lañ ne woon ci dund goo xam ne du dund ju neex ah suñu dund bling bling yi ñu nekke waaw frigo yu fees kii kii bu la neexee mooy di nga dem xëcc ndox mu sedd guy naan dóor boole kooku kokaa wala njar wala lu man di doon ah dóor say kebab say tacos say nangam say ceebu jën say fiiriir say ndambe waayow yooyu newuñ woon ci yooyu ah mu ne ah, wa shiddatul xaal gis seen xaal ni tare woon voilà mooy jamono yi amoon sax koo xam ne da nga koy fay mu lay amu amuñu ko woon possibilité voilà waaye nag lool tekkiwul ne bu la ko yàlla mayee yow danga koy bañ déedéet lu la yàlla may nga jël ko te sant ko borom bi tabaaraka wa taala mu ne te borom bi li nga xam ne moom la def mooy da na a ñoŋal da leen a préserver ci lépp mbiru àddina yi ak pour te possibilité mu joxoon leen ko ngir ñoŋal leen ci li nga xam ne mooy yalay topp ndax borom bi bu la defalee xéewal yooyu ah wa amma bi ni'mati rabbika borom bi na noono kii euh, kii boog nu mu tudd summa euh, la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im ginnaaw gi dees na leen laaj xéewal yi leen defaloon xéewal gu nekk est-ce que sant nga ci waroon wala boog au minimum fayoon nga euh, gërëmoon nga sa borom waaw alhamdu alhamdu mooy sant ak sukru mooy gërëm voilà <laughs> kàddu boobu sukru mooy ngërëm <laughs> waaw diw defal la dara nga ne ku gërëm naa la waaw sant nag léeg-léeg day nekk loo xamante ne ci euh, lum la defal ak loo xam ne sax defal la ko waaye ci ay meloom yu kawe kon mu ngi noonu léegi kon euh, euh, loolu nga xam ne mooy xéewal yooyu bu la ko defee mbiru àddina mooy loolu moo tax nga gis way am way euh, woomal yi di gën a yàgg yowmal qiyam parce que dañ leen di saytu dañ leen di laaj voilà loolu nag mu ne te lu mel nii mooy dund gi nga xam ne du dund gu rafaahiya lool bu ndaataa tëllëxi Euh, moo doon li ci yonent yàlla yi saa saa nii lañ la woon am na ci yonent saa ñoo am nay buur la ñu ne Seydina Daawuda Seydina Sulaymaan alayhimu salaatu wassalaam Seydina Ayuub ñooñu Seydina Ayuub même du buur waaye boroom alal la woon voilà mooy euh, ainsi de suite am na ñoo xam na yoo xam ne mooy boroom bi moo leen melale lépp ci lépp voilà ngir nit ñi mën leen a roy euh, mu ngi noonu. kon nag mu ngi noonu wala mu ne wal awliya ak awliya yu bari noonu lañ mel waaye kenn waxu la ne wallu yu yow wallu yu il faut mu ñàkk déedéet loolu moom boo dee loolu ngay xaar mooy di nga dóor sa loxo ci ëkk wal iyaadu billah mën naa nekk ki ëpp alal ci monde bi nekk ki nga xam ne mooy walu yu bi gën a mag ci kaw suuf voilà kon nag mu ngi noonee euh, yonent bay saa saam nga gis <coughs> euh, loolu dañ ci xamee tamit leneen luñ ci jàng possibilité nit ki kii euh, di euh, dem kër gorom ah, euh, bu mayee soxnaam am doomam ba man daal ba mayee laaj ci pare quoi après ñoom ñooy seet kil qu'ils gèrent voilà en tant que responsable ah, waaye yooyu waxi caaxaan la nga naan qu'ils gèrent en tant que responsable foog nga fii wax nga waxoo fi kew waxoo fi pëndëx laa wax da ngay caaxaan képp wal iyaazu billah kon nag Eh, lii loo am solo la kon eh, eh, mbir maa ngi noonu kon hadis bi hadis bu rëy la di ñaan borom bi tabaraka wa taala lépp loo xam ne daal njàngat yi ci ne yal nañ ko jariñoo rawatina njàngate bi nga xam ne moom la leen saa saam joxe bu nit ki buy tëdd def subhanallah 33 alhamdulillah 33 allah akbar 34 voilà loolu bokk na ci ñaan yi nga xam ne boo tëddee wara a nelaw yooyu ñuy def la du rek boo jullee ba pare ngay toog subhaanallah yor sa kurus noonu mais booy tëdd tamit bokk na ci wallahu taala alam bi di ñëw inshaa allahu taala wallahu taala alam ñu gis hadith mille quatre cent soixante di hadith seydina mawlana abu hurayrata radiyallahu taala anhu